bismillahi irrahmani irrahim rabbi srah li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñuy deglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi su defee seen rajo ci seen jataay bi muy tuddee riyaadu saalixiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu sina ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala di ko defal si ngeen ci ànd seen mbokk Alioune Sall ginnaaw bañ sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni nu ko yàlla di baaxe at mu jot su defeem seen rajo ànd ak yéen ci riyaadu saalihiin bu nu ndogoo ba noppi di waxtaan yoo xam ne bii mooy ñeenteelu at ngeen koy am ci kàttanu sunu borom di téere boo xam ne al imaam an-Nawawi rahimahullah moo ko liggéey tudde ko riyaadu saalihiin nuy sant yàlla bu baax subhaanahu wa taala jalla jalaaluhu mi nga xam ne moonu baaxe nu ci ànd ak yéen al imaam Nawawi rahimahullah dajale ci yu ama am solo dajale ci yoo xam ne dina dimbale nit ki ci ay mbir yi àddunaam ndax mi ngi ko teg ci moom imaam Nawawi wa taawunu alal birri wa taqwa dimbalante leen ci luy tax baax dimbalante leen ci luy tax am jëm mu teg ko ci yonent ba sallallahu alayhi moo wax ni wallahu fi awni al abdi ma daama al fi awni axihi yàlla day dimbale jaamam li feeg jaam baa ngi dimbale mbokkum jaamam yonent ba waxaat ne man dalla ala xayrin fa lahu mithlu ajri failihi ku teg tele lu baax ba ga ba nit ñay def lu baax képp ku jëf ca jëf ju baax jooja danga am tuyaaba ju tol noonu mu dellu waxaat ne man dal man daa ila hudan kaana lahu min al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a mu ne ko tegtale ak njub képp koo xam ne kii teg na tànkam ca njub ga danga nga am tuyaaba sa tuyaabay bopp ak i tuyaabaam te sa tuyaaba du wàññi seen tuyaabay dara yonente ba wax sayidna ali radiallahu anhu mu ne ko fa wallahi li an yahdiya allahu bika rajulan waxidan xayrun laka min xumri naam mu ne ali mu ne ko labbayk mu ne ko giñ naa ci yàlla yàlla jubbanti jenn waay ci yow maanaam nga wax ba jenn waay jubbantiku mbaa nga jëf ba mu jubbantiku moo gën moos dund gi dàq ci dund yi ci àdduna waaw wala mu ne ko moo gën moos alali gëléem moo gën moos pasero yeeg mercedes yeeg 4x4 yeeg widi widi imaam Nawawi ne mu ne mu gis ne kon war na fee mën a dajale cib tënk ay addis wér yoo xam ne dana am lëmbaale yoon woo xam ne danañ ko xàllal ki nga xam ne moo ca jaar ba su ëllëgee àllaaxira mu am fa ngërëm mën na cee amit ay teggin yoo xam ne ci baatin ak ci zaahir dana ci defar jikkoom imaam Nawawi mu ne mu boole ci tarxiib te mooy xemmem loo nit ñi mu boole ci tarhiib te mooy tiitloo nit ñi nee na mu def ci nag anwaa aadaabi saalikiina mboolem ñi nga xam ne dañoo sóobu maanaam nekk ay taalibe ci yoon wi ñuy wax tasawuf ñoom ñooy jëfandikoo termu saalikuuna yi mu ne moo tax andi na ci ahadisu zuhdu hadis yoo xam ne dëddu àdduna lay jàngale neena na na ci riyaadiyaati nufuus hadis yoo xam ne day tàggat bakkan nee na na ci tahsibul axlaaq hadis yoo xam ne day day yaraat jikko wa tahaaratil quluub hadis yoo xam ne day raxasi xol wa ilaajiha ak hadis yoo xam ne day faj xol wa siyaanatil jawaarix hadis yoo xam ne day aar ay cër wa izalati wijaajiha ak addis yoo xam ne day day jubbanti ay dëng-dëngi jikko wa ghayri zalika min maqasidil aarifina mu ne ak yeneen yoo xam ne aarifuuna billahi seen jubluwaay ci mbir yi mu nga ci biir mu ne nag fu su ci yéenee tudd benn addis lu dul bu wér te leer naññi nee ci téere yi nga xam ne téere yu wér la ci la koy jële te siiw mu ne bu sabab yàlla bunt bu muy ubbi da koy ubbee aaya min al aziz aaya yu tedd nee na indi ca lam ca lam ca xalaat ci wàllu saraa ko ca door caa teg nag ay addis mu ne mu ngi mu ñaan yàlla bu liggéey bi àggee lépp loo xam ne yàlla def na ko ca mu boole ñu ko ñun ñëpp wa alallaahi ictimaadi wa ilayhi tafwidi wa isnaadi wa xasbi allahu wa nicma alwakil wala xawla la quwata illa billahi alali alazim nu toppoon koog yéen nag téere boobu dugg ci bunt yi at yi nu weesu yépp am na bunt boo xam ne ñu ngi ci waxtaane woon sellal ak teewul tee teewal yéene booy def waxtaane nañ ci bunt bu ñuy tuddee tuub ak ya aju ci tuub yépp sart yaag yu ñu demee am na at moo xam ne ci yooyu lañuy ñuy waxtaan tabarakallah toppal leen ko ba ñëw ci buntu muñ ak muñ ak yi ci ajoog fi ko alxuraan nag teg ak tabarkàlla yi aju ci muñ yépp indiwoon nañ ko ci bunt boobu ñëwoon nañ ci bunt bu ñuy wax dëggu ak dëggal ak bunt bu ñuy wax fuglu te mooy bàyyi xel sa boroom subhanahu wa taala lañ ko topp woon yéen ñi koy topp ba tabarkàlla yëkkati woon jataay bi ci ar-ru'ya wa ma yataallaqu biha gént ak ci aju nu war a ñëw nag bi yoon ubbee jataay riyaadu saalixiin yi ci kitaabu salaam muy buntu nuyoo ak ya aju buntu nuyoo nag dafa am solo lool war naa am nuyoo ak digle nuyoo war naa am nan lañuy nuyoo war naa am teggini nuyoo sopp nañu baamtu nuyoo nuyoo soo duggee sa kër nuyu xale ak yu nu demee buntu yooyu ci la nu fas yéenee dugg incha allahu subhanahu wa yàlla nu yàlla defal digg ak topp nu tàmbalee ko kon ci ni mu koy tàmbalee moom moom al imaam an-Nawawi rahimahullah ci wàllu euh, nuyoo ak teggin ya Euh, nuyoo ak teggin yi am solo lool ci nim koy defee moom moo di kon yaa ayyuhal lazina amanu laa tadxulu buyutan xayra buyutikum xatta tastanisu wa tusallimu ala yàlla dafa wax ne ca suuratu nuur ay 27 yooyu yéen jullit yi bu leen duggati génn kër te du seen kër lu dul da ngeen a yëglu maanaam da ngeen a jël rendez bala ngeen a demati kër kenn na ngeen jël rendez ba boroom kër ga jox leen rendez ndekete loolu nit ñee ko xamul waaye alxuraan a ko santaane dañuy bañ nit ku bett nit jékki-jékki ne bañaax këram gis fa yoo fa war te gis mbaa nga dégg fa yoo war te dégg say jikko dugal la ci ngay wër di ko nettali mu ne kon bu kenn dem kër kenn te jëloo te jëloo ràndiw wa tusallimu ala boo jëlee raam bi boo ñëwee ba ci buntu kër gi nanga nuyoo boo ñëwee ba ci buntu kër gi na nuyoo léeg-léeg ñu def ci buntu kër gi butoom nuyoo butoom nuyoo boobu boo ñëwee moom ngay bës moom lañ tuddee butoom nuyoo ci buntu kër gi lay nekk soo ko bësee waa kër gi yëg ne am na koy ñëw su ko defee yañ bañ ku koy gis ñu denc ko yañ bañ ku ko dégg ñu noppi ca lépp rek waajal ba mu waaj moo tax nga gis kuy nuyoo ci buntu kër di fëgg ñetti yoon nga koy def bu njëkk bi ci la ñuy waaj ñoom ñëpp bu ñaaral bi ñu jekkal waajaay wi bu ñetteel bi ñu ne la jàll sil bu dee koo xam ne kii nag daa mel ne nogay benn yoon lay fëgg rek puus bunt ba loolu moo waral tëj bunt ci sunna la bokk maanaam tëj sa buntu kër ak bi dafa bokk ci sunna si yonent bi sallallahu alayhi ndax kenn du mën a fëgg rek ne bañaax ndax am na di ñoo xam ne ñu na koy lañ mel bu ñu ne bunt bi koŋ-koŋ rek daal di koy puus bi la fekkee nu jaadugul nag ne la ah ngeen baal ma de déedéet du noonu kon da fëgg benn yoon ne teg fëgg ñaari yoon ne teg fëgg ñetteel loolu mooy bu butam nuyoo boobu foofu la imaam Nawawi yi ubbee buntum boobu wa qaala taala sunu borom waxaat ci suuratu nuur fi saa daxaltum buyutan fa sallimu anfusikum taxiyatan min indillahi duggee buyuutan kër gu mën a doon bu ngeen duggee buyuutan kër fa sallimu ala anfusikum nuyu leen seen mbokk ma ngeen fa fekk nuyu leen ala anfusikum seen bopp xam nga nuyu leen seen bopp yaa ngi ñëw ci kër jàmbur yàlla ne la nuyul sa bopp li la yàlla jàngal mooy ki nga fi fekk jàppal na yow allahu akbar fa izaa daxaltum buyuutan fa sallimu ala anfusikum bu ngeen duggee ci kër kër gu mën a doon nuyu leen seen bopp nit nu muy nuyoo boppam waaw kay daf laa bëgg a wan ne ki toog nii nga tiim ko mooy yow kon soo ko nuyoo sa bopp nga nuyu danaa koy misaal ci seetu waa ji ngay jàkkaarlool ci seetu bi jàpp nga ne sa boppa ndax daf laa niru ngeen bokk ay yëf waa waaju seet bi su mbaxanaam jëkkut yaa koy jëkkal su sikkee moom jëkkut yaa koy jëkkal bu amee taas ci lex bi yaa ko koy dindil lu tax dangaa jàpp ne bu bu jagee nga jag noonu nga yaakaar ne ki ci seet bi bu jagee nga jag noonu nga war a jàppe ne ki nga tiim ci biir këram ñëw këram moom it bu jagee nga jag kon moom ngay nuyu nga ne ko waaw léegi ndax bonjour laa koy wax wala jàmbaal doon wala njokkonjal walla ngiroppo lu ma koy wax sunu borom ne bàyyi leen fi nuyoo yooyu yëpp da ngeen di nuyoo taxiyatan min indillah nuyoo ba jóge ca yàlla ngeen di jël mubaarakatan nuyoo bu barkeel ba tayyibatan nuyoo bu sell ba ban ban nuyoo mooy boobu mooy assalaamu aleykum wa rahmatullah taxiyatan min indillahi mubarakatan tayiba waaw loolu mooy nuyoo ba assalaamu aleykum wa rahmatullah wa qaala taala yàlla waxaat ci suratu nisa aaya juróom-ñett fukk ak juróom benn wa iza xuyitum bi taxiyatin fa xayu bi axsana minha aw rudduha mu ne buñ leen nuyoo ab nuyoo bu nit ki ñëwee nuyu la ab nuyoo ne la assalaamu aleykum mu ne fa xayyu bi ahsana minha na ngeen ko nuyu yéen bu gën a rafet bim leen nuyu aw wala boog rudduha ngeen delloo ko bi mu leen nuyu mooy minimum bu nit ki waxee assalaamu aleykum bi gën a rafet mooy nga ne ko wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu bu fekkee mënoo boobu mënu la assalaamu aleykum nga ne ko wa aleykum salaam waaye beneen boo def bu dul bii nag assalaamu aleykum nga ne ko ndaw déedéet assalaamu aleykum nga ne ko silla fayagoo ko asalaamualeykum li koy fay mooy waaleykum salaam te ñu moytu nag salaamaaleykum ak maaleykum salaam salaamaaleykum ak maalikum salaam ñun moytu ñaari baat yooyu ndax ñaari baat yooyu moom bokkut ak yàlla na nga am jàmm waaye moom mooy yàlla boo am jàmm te yàlla boo am jàmm ku koy wax nit la koy wax baaxut moom it mu la yow yàlla boo am jàmm mooy maaleykum salaam. kon assalaamu aleykum wa aleykum kon bunt boobu ci nuyoo ngënee li nuyoo ak digle gi yàlla digle ci nuyoo mi ngi ciy feeñ buñ demee ci saaru ñu wax ad-Daariyaat aaya ñaar fukk ak ñeent sunu borom tabaaraka wa taala dañuy nettali borom gan ya hal ataaka xadiisu dayfi ibrahima almukramin isdaxalu alayhi fa qaalu salaaman qaala salaamun mu ne ibrahima maanaam mu ne yonent bi ndax ndax mas ngaa dégg waxtaanu gane ibrahima yam doon teral mel ni mu ne ko déedéet mu ne isdaxalu alayhi dañ koo bettoon fa qaalu salaaman mu ne leen salaamun mu ngoog ñoom woon assalaamu aleykum wa aleykum salaam ak salaamun lañ waxante haaj ibrahima saaxu moo daan wax lu tax alif amul fii mu nekk tanwiin rahimahullahu imaam nawawi nii la ubbee buntam bii di téeréeb juróomeel di buntub téeméer ak fanweer ak benn noonu la ubbee aayaat yii la ko ubbee jël ñaari laay ca suratu nuur jël ca nisaa jël ca daariyaat bàyyi la ca des ndax li ci des ci alxuraan ci wàllu nuyoo bari na lool bu ko doon def ci téere bi mën naa am téere bi fees mu ñëw nag ci hadiis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne Abdullahi ibn Amr ibn al-Aas radiyallahu anhuma mu ne anna rajulan sa'ala rasulallahi sallallahu ayul islaami xayr ayul islaami xayr dafa laaj yonente ba ne ko jan lislaam mooy lislaam ji gën ci lislaam yi sunu mbokku Cheikh Ahmad Tidiane Tandian di ko net di ko firee kan nit moo gën ci nit ñi waaw mu ne yonent bi ne ko tut'imu ta'am wa taqra'u salaam ala man arafta wa man lam ta'rif boo bëggee am lislaam joo xam ne ji kenn du la gëm kenn du la gën lislaam jàppal ñaar mu ne ko ñaar yan mu ne ko del joxewu ñam tey nuyoo képp koo xam ne yaa ngi joxewu ñam tey nuyoo mu ne ah, mu ne kenn gënula lislaam ab sénégalais nag léeg-léeg boo ko waxee baat bu mel nii day wax ne kon na bàyyi yenn ya tey def yi déedéet déedéet léeg-léeg nga dégg ko ne walla zikur laay akbar daal di koy firee ne kon mën naa bàyyi yépp te jàpp ci tutimu taam wa taqra'u salaam dangay joxew ñam tey nuyoo mu ne ko dangay joxew ñam tey nuyoo bi mu ñëwee ci nuyoo nag mu ne ko ngay nuyu koo xam ak koo xamut ala man arafta wa man lam taarif foofu nag mooy jafe bi ndax nit ñi ñaare duñ xamut duñ yóbbaale ñu xamut te nag nuyu koo xam ak yóbbaale koo xam bëriwul lool danger nekku ci jafe-jafe nekku ci moo tax tuyaaba ja bëriwul ala man arafta wa man lam taarif hadis bii muttafaqun alayhi imaam Nawawi moom la def addisu juróom-ñetti téeméer ak ñun fukk ak juróom-ñeent ci buntu nuyoo ba tey ñu jële ci abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent ba sallallahu alayhi wa sallam nee na lamma xalaqa allahu aadama alayhi salaam qaala ishab fa sallim ala ulayka fastami fa innaha taxiyatuka wa taxiyatu durriyatik yonent ba nee na sallallahu alayhi wa sallam ci hadis bu ñu jëlee ci abu hurayrata kere bu yàlla bindee sunu maam aadama ba noppi dafa ne ko demal nga nuyu ñee demal nga nuyu ñee ñooñu nag ay malaaka lañ yu toog malaaka yu bari yu toog mu ne ko demal nga nuyu ñee su leen nuyoo nag nga déglu niñ lay fayee noonu ñu lay fayee mooy sab nuyoo mooy nuyoo doom joo am ba yowmal xiyaamati doom jooju doom jëm am doom jooju doom jëm am aadama alayhi salaam daal di ñëw ca malaaka ya ne leen assalaamu aleykum loolu leen wax fa qaalu malaaka ya ne ko assalaamu aleyka wa fazaaduhu wa rahmatullah ñu dooleel ko ci wa rahmatullah hadis boobu Buxaari Muslim ñoo ko nettali ba mu leen waxee assalaamu aleykum dañ ne ko assalaamu aleyka wa rahmatullah kon ñoom assalaamu aleykum ñaari baat leen wax ñoom ñu wax ko ñeenti baat ñaari baat leen wax ñu wax ko ñeenti baat nu baa ngoog ñu jële ci Abu Umaara albara ibnu azib radiallahu anhuma mu ne amarana sallallahu alayhi wa sallam bi sab'in mu ne yonent ba moo leen digal juróom-ñaar bi iyadati almaridi wa ittibaci aljanais wa tashmit alaatis wa nasri aldaif wa awni almazlum wa ifshaa'i alsalaam wa ibraari almuqsim muttafaqun alayhi mu ne yonent bi moo leen digal moo leen digaloon juróom-ñaar ba ci njëkk mooy seeti ku feebar ba ko ñaareel mooy gungeb néew ba ko ñetteel mooy ndokkeel ku tisóoli ba ko ñeenteel mooy dimbale ku néew doole ba ko juróomeel mooy dimbale ku ñu tooñ ba ko juróom-benneel mooy di nuyoo ba ko juróom-ñaareel mooy di seetal ku giñ di setal ku giñ juróom-ñaar yëf ngi nii yoo xam ne sallallahu alayhi wa sallam albara ibnu azib nee na moo leen ko digal ki feebar ci koñ bi solal saw dàll nga dem seetu ko bu nekkee hôpital fekk ko hôpital fu mën a nekk demal nga seeti ko te boo ñëwee bul nettali la fa xew ku la laaj na ngay tànn nga ne ko waaw te jàpp sa bi bu ngeen néew mooy ki nga dëkkal ci koñ bi mu faatu wala ngeen bokk ay mbokk mu faatu wala sax xamuloo ko waaye ci koñ bi la nekk mu faatu nga gunge ko ndokkeel ku tisool yi bu nit tisoolee ba ne alhamdulilah nga ndokkeel ko dimbale ku néew doole ci ay ci ci ci ci ay mbiram dimbale ku ñu tooñ euh, di nuyoo ak seetal koo xam ne kii ku giñ la mbokk yi kon sunu bindu tey nga noonu ci wàllu nuyoo la ko jëmale mën nga ne sax daanaka tomb yépp ci nuyoo la jëm waaye benn bind nga noonu boo xam ne bii moom la ci jotaam jërë ngeen jëf ci ànd beeg Sud FM seen rajo yàlla yàlla defar seeni mbir defar sunuy mbir te def ci sunuy poos dara ci kanam tuuti ñu wéyal ak yéen waxtaan wi ginnaaw yi nga xam ne mooy dox ci diggante bi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.